بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 ni ngi woon ba tey ci aljaami saxiix bu amirul muminina abu abdullahi muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci suñu jotaay bi weesu jeexaloon nañu ci kitaabul xawfi mu wala bokk ci yeneen riwaayat abwaabu salaat kitaabu salaatil xawfi wala ci yeneen riwaaya nekkoon abwaabu salaatil xawfi ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañ ci kitaabu salaa ak kitaabu mawaqitu salaa ak kitaabu azan ak li nga xamante ne moom moo aju woon ci abwaabu sifatu salaa ak li nga xamante ne moom moo ci tegu woon ci biir te loolu bokkoon ci kitaabul azan ba tey ak li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci kitaabul jumaa muy téere boo xamante ne dafay wax ci wàllu ajjuma ak li nga xam ne moom moo ciy wër-wër loolu rawatina ci jullik ajjuma ak xutba ga gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy ci suñ jotaay yi weesu kitaabul xawfi léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne bismillahi irrahmani irrahimi kitaabul iidayni comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam basmala bi nag dafa rot ci riwaayat nga xamante ne moom mooy al imam Abu Dhar al-Harawi rahimahullah ci riwaaya yi nga xamante ne moom la solo ci ñetti sëriñam yi mooy al-Mustamli ak Kushmayhani ak as ak al al al al al Humawi maanaam ak ñooñu ak ni nga xamante ne ñoom euh, Euh, ñooñu ñoo jëlee ci al-Firabri ñoom jëlee ci imam Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari rahimallahu al-jamii' naka noonu gisoon nañu ne maanaam euh, imam al-Bukhari téereem yi moom la njëkk a bind ko li nga xamante ne moom mooy saxiix bi moo tax ginnaaw gi téere yooyu la dajale daal leen di def mu teg al-jamii' moom waaye yooyu yëpp mu nekk comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci yenn ci bi ñuy ubbi téere yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu. imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne bismillahi irrahmani irrahim ci tur yàlla bismillahi ci tur yàlla bi aji fees delli ci yërmande mooy ki yaatu yërmande moom lay wax daal di wax ne kitaabul iidayni loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën a siiw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo saxiix bi ñoom dañuy wax kitaabul iidayni waaye ci riwaayat al mustamli moom maanaam bi nga xamante ne moom la solo moom abwaabu la indi abwaabul iidayni laat euh, moom la indi te indiwul kitaabul iidayni euh, amma ñi nga xamante ne moom mooy al asil yi maanaam euh, moom tam moom baabu lay la wax waaye ñeneen ñi ci def ñoom ñëpp kitaabul iidayni lañ indi amma li nga xamante ne tamit ñoom ñooy téer téere bi li nga xamante ne moom moo tax imam al Bukhari indi ko rahimahullah mu nekk téere boo xamante ne dafay euh, dafay wax ci wàllu ñaari iid yi moo tax muy tudd noonu kitaabul iidayni muy téere ñaari iid yi li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala dajale ci ay buntu di ci leeral ci mbir moomu comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ne kitaabul moom mooy téere boo xamante ne maam daf cee dajale ay buntu nga xamante ne day leeral lépp loo xamante ne ay mbir la yu rote ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam yuy wër-wër loo ci wàllu yi amma li nga xamante ne nag léegi moom mooy laaj bi nga xam ne amaan na moom mooy njëkk rot mooy ban askanonte la askanonte ak téere yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu li ko dalee ci kitaabu salaati ba ci kitaabul xawfi li nga xamante ne moom lañ ci tontu moom mooy ni yooyu yëpp day fekk ne waaw ñaari iid yi ñaari feet yi li ci gën a màgg ci jaamu yàlla te gën cee ràññeeku mooy julli yi nga xamante ne moom lañ ciy julli ak xutba yi nga xamante ne ñoom lañ ciy def loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ginnaaw bi mu indee kitaabul jumaa léegi nag laaj bi moom mooy kon lu tax mu jiital kitaabul xawfi ci kitaabul iidayni rawatina mooy ne day dañuy wax ne bu boobaa kitaabul xawf moom moo gën a lëkkaloo ak julli ngir ne lépp yi ci kitaabul xawf salaat kitaabu salaatil xawfi lépp lu ci aju rek julli la waaye nag al iidayni maanaam kitaabul iidayni maanaam du julli rek moo ci aju ngir ne dafa am yeneen mbir yoo xamante ne ñoom ñoo ci aju booba laaj bi mooy mooy daal di wëlbatikuwaat kon lu tax jiitalul kitaabul xawfi ci kitaabul jumaa boobaa tont bi moom mooy ne kitaabul jumaa li nga xamante ne moom mooy dafa ràññeeku maanaam ni bisu ajjuma julli gën cey julli moom mooy li ci gën a ràññeeku comme ni ko aaya bi waxee maanaam iza nuudiya ya ayyuha alladina amanu iza nuudiya lis salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillah ba noppi julli googu nga xamante ne moom moo nekk ci julli ajjuma gi moom mooy julli gi ëpp doole ci mboolem yeneen julli yi maanaam ngir ne moom moo gën a foor yeneen julli juróom yi loolu moom moo tax kon mu daal di nekk loo xamante ne te moom mooy julli mbooloo gi nga xamante ne mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne dafa war ci képp kenn ci koo xamante ne amul ngànt maanaam loolu tamit moom moo tax kon kitaabul jumaat gën a ëpp maanaam gënoon a yelloo ñu teg ko ginnaaw bi ñu waxee ci kitaabul adaan ak abwaabu sifati salaa ginnaaw bi nga xamante ne nag moom la euh, pare ci loolu mu daal di wax loo xamante ne ci julli rek la aju doog ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne mooy donte ay ay julli daf cee aju te nekk jaamu yàlla gi ci gën a ràññeeku waaye nag mu nekk li nga xamante ne tamit mooy euh, euh, dafay wax ci wàllu feet yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci wàllu maanaam euh, maanaam euh, ci euh, feet yi mu daal di nekk tamit loo xamante ne téere la boo xamante ne dafa moom ak kitaabul jumaa dañoo dar kitaabu salaatul xawfi maanaam ngir ne ñoom ñaar ñëpp ay feet lañ maanaam te ndax al aljuma feet la naka noonu ñaari iidi te moom mooy tëbaski ak korite ay feet lañ waaye nag ñu daal di dar li nga xamante ne moom mooy jullik ragal maanaam téere boo xam te ne day wax ci julli ragal mu mel ne da lay wax ne la ah na nga xam ne nag diine ji moom ci li ko tàmbalee ba la ko jeexale lépp feet la donte lii nga xamante ne moom mooy nuróolug ragal loolu sax feet la ngir ne comme ni nga xamante ne Ah, dinañu ko gën a gisaat inchaa allahu taala ci biir imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala mu ne kitaabul iidayni maanaam al kitaabu waxoon nañ ko al iidayni mooy ñaari iid mooy al iidaani maanaam mooy ñaari iid yi maanaam eh, li nga xamante ne moom moo tax maam liñ ko idaafa maanaam mooy liñ indi annexion maam askanale ko mbir askanale ko téere bi moo tax ñu wax al iidayni waaye al iidaani moom mooy ñaari feeti léegi nag imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam dafa indi téere bi te al iidayni maanaam al iidaani maanaam mooy kon duel la maanaam mooy ñaar la ci iid muy benn iid iid nag moom mu ngi jóge ci aada yaudu awdan maanaam mooy aada maanaam luy dellu si maanaam dellu si na ngir ne feet dafay nekk mbir moo xamante ne day dellu si loolu moom moo tax ñu tuddee ko loo ñu tuddee ko euh, iid kon nag ci kaw loolu kon ñu gis ne bis la yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo samp ngir nit ñi di ko fàttaliku di dellu si waat di fàttaliku waat xéewal gu màgg gi nga xamante ne moom la leen defal moom borom bi subhaanahu wa taala ci xéewale gu rëy gi mu leen xéewale l'islam te moo tax maanaam ayit ñaari ayit yi yooyu dong mooy yi nga xamante ne moom la ñu am ci lislaam te moom mooy bisub tabaski ak bisub korite te bi ñu kon mooy iidul fitri ak iidul adha maanaam te ñaar yëpp muy juge ci jaamu yàlla gu màgg benn bi di ginnaaw bi nga xamante ne jugee nañ ci weeru koor beneen bi ci des mooy di ginnaaw bi nga xamante ne juge nañ ci at bu mat bi loolu tamit moo tax ñu daal di bis jël ñaari bis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ñu daal di nekk bis yi nga xamante ne ñoom ñooy bisu feet yi te loolu euh, kon euh, moom moo tax ñu naan ko al kitaab moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi kitaabul iidayni ngir ne daf ci wax ci lépp loo xamante ne day loo ci ay xeeti jaamu yàlla ak ay xeeti doxalin ak ay xeetu feetu naka la di jullit ñi di war a feetoo maanaam ak mboolem li nga xamante ne moom mooy loo ci loolu loolu lay leeral maanaam ci ñaar ci téere bii nii bokk na ci li nga xamante ne kon bu ñu xoolee booleem buntu yi ci imam al-Bukhari indi muy ñaar fukki buntu ak juróom-ñett yëpp imam al-Bukhari rahimahullah hadis bu mu ci indi rek daf ci leeral benn ci yii bu njëkk bi moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci bisub iid lan mooy caractéristique am bi maanaam lan moom mooy li nga xamante ne mayee nañ ko ci bisub iid te duñ ko mayee ci beneen bës bu dul bisub iid muy benn ñaareel bi ci des moom mooy ay mbir yoo xamante ne moom bisub it daf koo jago ci ay julli te julli yooya lan la beneen bi ci des moom mooy mbir yi nga xamante ne julli it moo ko ajo moo ko moo ko jagoo ci ay xeeti eh, jaamu yàlla ak ay xeeti lu ñuy cere tamit ci xeetu jaamu yàlla itam maanaam loolu tamit mu di ko ci leeral beneen bi ci des moom mooy lu demee ne ke euh, euh, maanaam bis tëbaski lan moo aju li aju ci wàllu tëbaski gi maanaam xarum tëbaski ak yu mel noonu ak tamit euh, maanaam li aju daal ci li ñu war a rendi bisub tëbaski ak li nga xamante ne tamit moom moo aju ci Euh, bisu korite li nga xamante ne moom lañ ci war a noonu lañ ci war a doxalee beneen léegi nag yooyu nag mu am loo xamante ne mooy li gën a central mooy li gën a dajale ci loolu yëpp muy julli gi maanaam julli yi nga xamante ne moom mooy julli euh, tabaski ak julli korite mu nekk julli goo xamante ne dañ koy def euh, muy nekk ñaari rakka yoo xamante ne dañ koy dañ koy julli laataa ñuy xutba te te am maanaam wuute ajjuma ngir ne ajjuma dañuy xutba ba noppi doog julli waaye fii dañuy julli ba noppi doog a xutba ba noppi julli gi nekk loo xamante ne wuute nag yeneen julli yi ngir kàbbar yi nga xamante ne ñoom ñoo cay am te naka noonu tamit ca kaw la ñuy tare te bëccëg lay doon loolu tamit ñu ñu mu ak li jamono yi nga xamante ne moom lañ ko war a defee ak li cay wër-wër loo loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indi ay buntu di ko lay xadis di ko leeral ci bunt bi mu nekk ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daañ ci indi tamit li nga xamante ne moom mooy wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim waaye bi nga xamante ne moom mooy bi ci gën a màgg moom mooy di julli gi ci jëmmi boppam lan mooy atteem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullah ci maliki yeeg shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne sunnatun muakkada la maanaam sunna la boo xamante ne dañ koo feddali te loolu moom mooy li nga xamante ne lenn ci fuqaha uy rawatina fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ku mel ne al imam abu eh, eh, ibn abi zayd al qayrawani rahimahullah fi ar risala dafay wax ne sunnatun waajiba maanaam mu ne fu sunna boo xamante ne dafa war maanaam li mu ci jublu mooy ne sunnatun mu akkada la mooy sunna gu ñu feddali ngir yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa dëf ko mës a takkoo maanaam bàyyiwu ko benn yoon ba ni nga xamante ne noonu la làqoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaareelu ma maanaam gis-gis gi nga xamante ne moom moo ci am moom mooy gis-gisu ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u xanaaf ah, xanaf yi rahmatullah alayhim ñoom ñi nga xam ne dañoo jàpp ne kon jullit ñaari iid yi dafa nekk loo xamante ne Euh, dafa war waajib la maanaam yëggul ci xaraam ci ci ci ci fard fard waaye waajib la ngir ne ñoom comme niñ ko gisee woon ñoom bu ñu waxee ne nangam waajib la maanaam lii dafa war li muy tekki moom mooy mbir la moo xamante ne euh, dafa maam dafay nekk euh, li ko wutaleeg farata mooy ne ku ko weddi dafay war waaye ku ko weddi du dugg ci maam du ne ne liiru farata du du génn ci lislaam maanaam ak ne euh, loolu bokk na ci yi nga xamante ne mooy yi gën a màgg yi wutale farab ak li nga xamante ne moom mooy waajib beneen mbir bi nga xamante ne euh, tamit moom mooy euh, beneen gis-gis gi ngir ne ngir ne ñoom dañoo gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam mësu koo bàyyi te borom bi subhaanahu wa taala tamit digal na ko ko Euh, kon comme ni mu ko waxee fa salli li rabbika wanhar amma ni nga xamante ne moom mooy euh, fuqaha o hanabila rahmatullah alayhim ñoom itam dañoo jàpp ne dafa war maanaam waa waa ñoom fard kifaaya lañ ko tuddee maanaam mooy bu amee ab mbooloo ci dëkk bi ñoo xamante ne taxawee nañ ko mu yeneen ñi ci des moom daf leen di wàcc lool moom mooy seen mazhab waaye te ngir ne tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mësu koo bàyyi te def koo digle dafa xirtal nit ñi ñu di ko def ba noppi moom itam Euh, borom bi subhaanahu wa taala waxoon ko ko comme ni ko niñ ko déggee léegi ne ko fa salli li wan xaar maanaam yooyu yëpp muy tegtale kon li nga xam ne na nga julli ngir sa borom te na nga loj maanaam loolu tamit moom muy daal di tegtale ne kon julli googu dafa nekk loo xamante ne farata la waaye fardu kifaaya la yëggul nekk ci darajay ajjuma waaye euh, farata la goo xamante ne bu tegg maanaam ngir ne ajjuma fardu ayna la jullik ajjuma waaye jullik iid gi fardu kifaaya la amma kon da gis ne seen wax yi jegewantoo nañ lool xattaa ñi nga xamante ne moom mooy mazhabu fuqaha maanaam shafii maliki yi ak shafii yi rahmatullah alayhim li nu wax wuutewul lool ak li nga xamante ne moom la ñu ci des wax waaye daal li nga xamante ne moom mooy moo tax li gën a sàmm moom mooy di ko def te bañ koo bàyyi daal man saa yoo xamante ne jàppandi na wallahu aalam kon imam al Bukhari rahimahullahu taala dina leeral kon ci euh, téere bi yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci feet yi ak naka lañ koy doxale comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon maanaam léegi euh, li nga xamante ne nag moom mooy eet maanaam am na beneen maanaa boo xamante ne moom moo ci nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi muy ne bis la yoo xamante ne bisu feet la maanaam borom maanaam muy ne jullit ñi dañ cee yëg ne dañ cee jaamu yàlla maanaam muy jeexal ak jaamu yàlla ñu war ko cee sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci bis yooyu bu boobaa mu am ay xeeti doxalin yoo xamante ne moom lañ leen di may ak ay xeeti doxalin yoo xamante ne moom la ñuy doxale ngir bis yooyu feet gi nga xam ne moom la nekk feet loolu moo tax mu daal di njëkk indi bunt bi nga xamante ne moom moo ci tegu mu la baabun day ni iidayni wat tajammuli fiihaa mu ne baabun buntu ngi nii fi la ay day ne buy wax ci ñaari eet yi watte ak di taaru di taarlu di sol ay yëre yu rafet fii ma ci ñaar yooyu loolu moom mooy ne kon nit ki tamit bu yégee ni mi ngi ci bis boo xamante ne bis bu màgg la fa moom mu nekk bis bu feet maanaam dafa nekk tamit bis boo xamante ne tamit bisu sañse lay doon mooy ak tajammul mooy sañse maanaam kon loolu mooy euh, euh, mu nekk tamit maanaam waaye nit ki warul yëg ne bis bii bis bu màgg la ci moom waaye maanaam mu mel rek comme ni nga xam ne noonu la daan mel daa iman maanaam mu a am nenn noo xamante ne noonu lay doxale comme ni nga xamante ne noonu la al euh, imam al hasan al basri rahimahullahu taala romboon ak farqat maanaam gisoon nga xam ne dafa soloon yére yi boo xam ne diibaaj la mu daa di muy suwaab la bu diis maanaam Euh, wala euh, mun a mu daal di sol yére euh, ki istabraq bokk maanaam yére xeetu yére satin la mooy yére yu genre mbàjj yu diis yooyu te rafet lool tey mel la yooyu mu sol ko faraqat de soloon yére boo xamante ne moom suuf la leen la maanaam mu daal di ñëw téye ko naan ah yow de maanaam di ko xool mu ne ko man sama yére yi mooy yére waa ajjana yi yow nag sa yére yi ñooy yére waa safara yi maanaam li mu ci mu mooy yére yi rabin yeeg gaa yi ci des ñu tudd. Euh, prêtre yi ak ñooñu ñoom ñooy faral di sol yére yu mel ni nga yi nga sol maanaam mooy yére boo xam amuñu yenn valeur man nag yére yi may sol nii mooy yére waa àjjana yi maanaam mu daal di koy daal di ko li nga xamante ne moom mooy ragal yàlla ci xol lay nekk ba pare jëf gi di ko concrétiser di ko leeral waaye nekkul rek ci li nga xamante ne moom mooy yi mooy apparence bi nga xamante ne bu moom moom moo fi nekk maanaam di feeñal nii rek ci biti donte jubluwul ci wax jooju ne nit ki daa war fu mu toll di sañse fu mu toll di sañse bu boobaa tamit ci góor loolu tamit nekkul lu lu ñu wut comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci kitaabul libaas maanaam góor goo xam ne foo ko fekk day sañse di sañse di sañse loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne maanaam yëfi jigéen la gën a jege am maa nag mais lu normal rek maanaam waaye tamit nekk koo xamante ne euh, da maanaam bu doo da ngay bëgg di sol ay yére yoo xamante ne Euh, amul du am valeur day day xotteeku wala day tilim day dand wala boog mu nekk yoo xamante ne maanaam tissu bi du am du dëgër wala du baax wala du am valeur loolu tamit di maanaam tout le temps di feeñee comme ku amut dara wala ku walaakaana wala yu mel noonu loolu yëpp tamit kul tamit ci li nga xamante ne moom mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkul tamit ci sunna sahaaba yi an anhum ak ñi nga xamante ne ñoom ñooñu mag gi ni radiyallahu anil jami' léeg tagg nit ne parce que moom yére yi muy sol euh, yére yu woyof la yu mel noonu loolu du aw tagg du aw ŋaññ du aw tagg du aw ŋaññ ngir ne euh, waaye nag di jublu di sol tout le temps loo xamante ne lu lu lu lu woyof la loo xam maanaam mooy yére boo xam ne amul valeur loolu di ko jublu tout le temps du sunna yenente bi sallallahu alayhi wa ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa da daan sol itam a yére yu rafet a rafet te it naka noonu noonu tamit la daan solo yére yu yamamaay yoo xamante ne ci société bi bu ñu ko xoolee dañuy gis ne bu normal la rek waaye nag di sol tout le temps yére boo xamante ne buñ la xoolee ci biir nit ñi yow yaay ki gën a néew la li maanaam yaay ki gën a ñàkkale valeur ci li nga sol loolu tamit bokkul maanaam ba pare daa iman nga diir loolu def ko objectif loolu bokkul ci sunna bokkul ci ni nga xamante ne noonu la ñuy doxale maanaam nag euh, noon la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon doxale naam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabu salaa bi ñu gisee ci ab bunt yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci ci ci wàllu euh, kii maanaam yére yi nga xamante ne moom lañuy sol bu ñuy julli gisoon nañu ne sahaaba yi radiyallahu anhum bëriwaat noon ci ñoo xamante ne amuñu woon ay yére yu doy waaye loolu ak ñàkk moo ko waraloon waaye nag am ba pare te xéewalu yàlla doo ko feeñal ci yow loolu tamit xeetu ñàkk sant yàlla la borom bi subhaanahu wa taala comme ni ko xadis bi waxe mu ne baa bun kon buntu bii moom mooy wax fi la iiday ci ñaari iidi watta jammuli at di sance fiihima ci ñaari iid yooyu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaab ilayhi haddathana abul yaman te moom al imam al hakam ibnu nafi' al bahraani rahimahullahu taala di al himsi mu gën a siiwee ci abul yamaan muy gën a àdduna 138e année cent àdduna 222e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek la nekk sëriñam mu nekk solo ci moom lu bari waaye tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Shuayb te moom mooy al-imam Abu Bishr Shuayb ibn Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala al-Umawi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it waa Hims ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta ani zuhri mooy al imam abu bakar muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullah ibn shihab ibn abdullah ibn al harith ibn zurata ibn kilab ibn murrata ibn ka'b ibn luay ibn ghalib al qurashi rahimahullahu ta'ala di imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala muy gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam wa àdduna ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu an annahu qaala nee na axbarani xabaar na ma Salim ibnu Abdullahi te mooy ibnu omar ibnu alxataab alqurashi aladawi moom daakantam nekk abu omar wala abu abdullah wala abu ubaydullah di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam génn cent cinquième jàpp cent septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci benn ci wax yi moom mooy juróom-ñaareel ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñaari borom xam fiq yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamono taabi'i rahmatullahi ala al jami' mu ne anna abdullah ibnu omar te moom mooy ibnu alxataab aladawi radiallahu taala anhu di abu abdurrahman alqurashi di waa makka ginnaaw gu mu nekk waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalaam gén gane adduna fukki at ak benn laataa gàddaay yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa adduna juróom-ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna yi ay xadiisam nekk ci kutubu sitta six cent trente xadis moom mooy li nga xamante ne moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cent al-Bukhari wéetoo ci juróomi ñett fukki xadis ak benn imam euh, imam Muslim wéetoo ci fanweeri xadis ak benn mu annahu qaala moom mu ne axaza jàpp na jël na omar sayyidna omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tan maanaam ab jubba moom mooy yére boo xamante ne euh, day xeetu manteau lay doon boo xamante ne bu buñ ko dugalee loxo yi dañuy génn ci biti maanaam loolu moom mooy jubba mu nga xamante ne boo ko solee ci kaw moom mooy moom mooy day day day day day day dëgër maanaam ci kaw euh, day xat waaye après day ubbeeku maanaam mu nekk xeetu manteau yooyu noonu léegi mu ne jubba boo xamante ne min istabraq la ci istabraq maanaam moom mooy tissu wu euh, euh, istabraq comme borode lay wala satin moom lay nuru tubaaw boo xam ne dañ ko doon jaay fi suuqi ci euh, ma ci jaba mooy marché bi fa axadaha mu daal di koy jël maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ne Utarib moo ko daan jaay ah radiyallahu taala anhu mu ne fa ata mu daal di dikkee rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa qaala mu ne ko ya rasulallah maanaam lii tamit day wane ne marché ba mook jàkk jumaa ji dañoo jege wantoo ngir ne ci beneen riwaaya daf ni ci buntu jumaa ji la nekk won maanaam kon nga gis ne kon marché ba ak jumaa ja dañoo jege wante woon te loolu gisoon nañ ne lool mooy moo maanaam moom lañ mën a déggee xadis yu bëri ci yi nga xamante ne moom la ñu romboon ci kitaabul jumaa wala ah, wala yi ñu rom waa ci kitaabul jumaa mu ne fa ata mu daal di dikke moom rasulullah rasulallahi maanaam sayyidina Umar radiyallahu anhu dikke rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ya rasulallah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ibta jëndal haadihi lii ma eh, loolu eh, wat eh, mu ne te jëmmal nga nga sañsee ci bihaa ci moom lii la iidi ñeel iidi maanaam moom ak bisub euh, ak ñi nga xamante ne maanaam ci la euh, délégation yi di ñëw maanaam boo amee ay gan gan yi bu ñu ñëwee di la seetsi maanaam nga sañse ngir loolu loolu bokk na ci liñ ciy jànge moom mooy ne nit ki yére yi nga xamante ne euh, maanaam bisub feet yi mooy bisub eet muy tëbaski ak korite maanaam daf ko war a wutal maanaam yére ak bis yi nga xamante ne rek bis yu màgg la maanaam ci moom mujj ci nekk bis jaamu yàlla daf ko war a wutal ay yére yoo xamante ne yére yu muy sañcee la naka noonu bisu ajjuma bu ñuy julli juma itam comme niñ ko gisee woon maanaam mu nekk tamit yoo xamante ne dañ koy wutal ay yére yére yoo xamante ne yére bu yu taaru la waaye maanaam doo def tamit maanaam euh, yére bi nga xamante ne comme niñ ko gisee woon ci kitaabul juma yére yi nga xamante ne dañoo dand moom nga demee doxal doxati say soxla wala sax nga dem euh, euh, euh, defee ci yenn mbir yi ba noppi daal di wëlbatiku jël jëmmi yére yooyu indi ko ci jumaa ji ak yu noonu loolu maanaam joxuloo gëdd dëgg-dëgg bis bi maanaam te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom moo jaadu ci mboolem mbir yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy wër-wërloo ci diine dafa am ak noo xamante ne noonu la ñuy sañsee noonu la ñu koy waajale maanaam ngir jox gëdd li nga xamante ne moom mooy bis te comme niñ ko gisi woon ku mel ni imaamuna Malik rahimahullah nga xamante ne bu daan waajal ngir jàngale xadis daf daan sol yére yi gën a rafet ci yére yéreem yi ginnaaw ba mu sangoo daal di parfumé wu ainsi de suite maanaam ak yu mel noonu loolu yëpp day tegtale gëdd gi nga xamante ne moom la jox mbir mi waaye loolu tamit mu ne ko kon nag ibta haadihi jëndal lii tajammal biha na nga ko na nga na nga ci sañcee lil iidi ñeel euh, euh, iidi wal wufuudi ak délégation yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy ñëw di di leen seet si di la seet si maanaam loolu tamit mooy day wane ne bu fekkente ne nit ki tamit dafa am ay gan yoo xamante ne dañuy maanaam muy kilifa am ay gan yuy ñëw maanaam tamit warul rek mel noo xamante ne euh, du du du du yor du jox bu maanaam maanaam warta solo noo xamante ne mel noo xamante ne buñ ko gisee du ñu ko jox gëdd maanaam ngir ne la sol dafa wane ne maanaam ak akuk akuk càggante wala boog akuk ñàkk bàyyi xel maanaam li nga xamante ne noon la nit ki war a mel euh, loolu tamit mu nekk loo xamante ne lu ñu war a mat lu mat a bàyyi xel la mu ne fa qaala lahum wax ku rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innama li am ba des mooy haadihi gis nga lii libaas mooy yére man ñi nga xamante ne laa xalaaka amuñu benn cër amul benn cër la hoo ko maanaam comme niñ ko gise woon amuñu benn cër yawmal xiyaamati loolu wala amuñu benn cër ci yàlla te moom mooy yére yi yi nga xamante ne suwaa mooy istabraq bi dégg nga euh, mu ne bi nga xamante ne euh, moom la euh, soloon yéere nga xamante ne moom la loolu am na loolu euh, muy lii tamit xadis bi mooy xadis bi gën a njàng ci yi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ci wàllu soie ci góor maanaam mooy ci sooy na wolof nan ko sooy maanaam ci góor lii mooy xadis bi ci gën a bi ci gën a bi ci gën a raglu lu tax ngir ne dafa ni ñi koy sol mooy ñi nga xamante ne amuñu benn cër ci yàlla maanaam amuñu benn cër àllaaxira te loolu noonu lu mag la lu rëy rëy la te eh, mu ne fa labisa mu daal di sax omar sayidna omar radiyallahu anhu macha allah lu sob buur yàlla an yalbasa ci mu sax ko maanaam mooy mu toog jamono loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dogal na benn jamono am summa topp arsala mu daal yabal ilayhi jëm ci moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam waxin wi ne fa labisa macha allah an yalbas maanaam loolu tamit dafay tegtale ne li nga xamante ne moom mooy moom mooy ne mbir yi ci cooba rek borom bi rek subhaanahu wa taala ci la aju te loolu mooy mazhabu ahlu sunnati wal jamaa nee na mu daal di yabal moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi jubbati diibaajin ci jubba joo xamante ne tamit diibaaj la maanaam mooy mbàjj moom waaye bi mu bi mu diibaaj bii maanaam ci eh, xariir la maanaam mooy suwaara moom la ko yabal Euh, fa aqbala mu daal di dëgmal biha ci moom Omar Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam mu daal di ko gis mbir mi xaw koo jaaxal gisoon nañ xadis bi fa ataa biha mu daal di koy dikkee mu daal di indi yére ba rete rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne maanaam lii tamit bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne bu fekkente ne mbir mi dafa am lu la jaaxal ci wàllu diine ak doxalin boo xamante ne dafa jóge ci boroom xam-xam nga dem nga laaj ko ne ko waaw lii moom lu mu demee ak lii lan moo tax ak lii lu koy waral ak lan moo koy leeral beneen bi ci des moom mooy ne nit ki su fekkente ne dafa am lu ko gaaral ci wàllu ci dundam te mbir moomu wër di wër wërloo ci wàllu Euh, maanaam mu maanaam euh, euh, ci ci wàllu diine maanaam mbir mi mu war a jóg nag war koo dem laaj ji ko ab borom xam-xam loolu dafa war war warta toog rek daan ne xëy na bés dana jot ma daal di am xabaar ci mbir mi déedéet su fekkente ne mën na koo laaj daf koy daal di laaj mu laaj ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xam yi. mu daal di wax ne fa qaala maanaam mu ne ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innaka naka yow qulta da nga waxoon ne innama li am ba des mooy haadihi lii de libaasu mooy yëri man koo xamante ne laa xalaaka amul benn cër la ko mu ne ko waaye nag wa arsalta te yebal nga ilayya jëm ci man bi haadihil jubba ci bilee eh, eh, jubba maanaam euh, mooy kon yére bu mel ni bi Utaarid soloon bi Utaarid yi Utaarid doon jaay maanaam Sayyidina Utaarid radiyallahu laalo loolu moom ko ne mu ne mais loolu nu maanaam damaa bëgg xam ana lan moom mooy mbir mi lan lay lan moo tax loolu tamit mu ne te te loolu tamit dangay gis ne xeetu laajin wi tamit dafay jàngale teg jënu laajin maanaam moom mooy ne daf ni ko ay yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ñëwul rek ne ko ay Muhammad yow nag nangam déedéet daf na ko yaa rasulallah ey yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yow day lii yaa ko waxoon waaye wax jii ba pare nga daal di may jox lii maanaam nga gis ne kon lii yaa ko waxoon lii yaa ma ko jox maanaam nga gis ne kon wax na ko waxin wu rafet waaye waxu ko ne ko ah yow fi mu toll nag dëgg-dëgg nag yaa ngi waaj a yaa ngi waaj a contradictoire nag dëgg-dëgg nag yow nag kenn xamul ni ngay wax lan la parce que da ngay wax lii tey dem def ji lii tey suba nga def ni maanaam loolu déedéet maanaam daf ko wax rek ne ko ah man de lii yaa ko waxoon léegi nag euh, lii am maam dama bëggoon a xam lii maanaam lan lañ leen mën a boolee mm. maanaam noonu maanaam mooy waxin yi nga xamante ne ñooy waxinu teggi ni mu ne ko fa la lahu moom ndawal yàlla fa qaala wax ko lahu ñeel ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tabi'uha jaay ko aw wala boog maanaam kon mu ne ko joxuma la ko ngir nga sol ko mm-hmm. loolu tamit mu ko koy leeralal mu ne ko mën nga koo jaay aw wala boog tusibu nga daal di daje bi daje bi haa ci moom xaaja taka say aajo maanaam mooy su la neexee nga jox ko sa soxna su la neexee nga jaay ko su la neexee euh, euh, comme ni nga xam ne noonu la ko waxee nga jox ko nga maye ko mais nga may ko sa mbokk moo xamante ne da koy jox jigéenam yi comme ni nga xamante ne noonu la ko gise woon biñu ñu njëkkee gis hadis bi ci kitaabul jumaa walillahi alhamdu wal minna hadis bi kon imam al Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi te li nga xamante ne moom moo tax mu indi ko moom mooy li yeneen li Seydina Omar wax radiyallahu anhu ne ko eh, eh, ibta haadi tajammal biha lil ayli wal wufuud lool moo tax moom mu indi ko rahimahullahu ta'ala eh, hadis bi gisoon nañu ko ci hadis numéro 886 daañu ko gisaat hadis numéro 2104 2612 2619 3054 3 5841 cinq mille neuf cent quatre-vingt-un ak six mille quatre-vingt-un imaamu Muslim dina ko indi xadis numéro deux mille soixante-huit ñeenti yoon imaam Abu Dawud dina ko xadis numéro mille soixante-seize ak quatre mille quarante imaamu An-Nasa'i dina ko indi xadis numéro 1565 1299 5300 5307 ak 5308 imam ibn Maaja dina ko indi xadis numéro 3591 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne waa saabu ko sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu bi moom des imam at-Tirmizi rahimallahu al-jamii kon ñu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 c'est dans le chapitre 12 mmh. du, du, livre de mhm. Vendée. je n'ai pas compris pourquoi le nom du haut sur le titre qui dit qu'en fonction du contexte de l'époque, waaw mooy qaa'ida taxayyurul ahkaam bi taxayyuri zamaani wal makaan taxayyurul ahkaam maanaam soppeeku taxayyurul ahkaam maanaam mooy ne atte yi dañuy soppeeku bi taxayyuri zamani wal makaan ci soppeeku bës yi maanaam az zaman mooy jamono yi époque yi wal makaan ak bërëb yi maanaam mooy donc voilà comme ni nga ko waxee euh, euh, noonu nga ko firee sax baax na maanaam yaakaar naa par rapport ak li nga xamante ne moom moo aju ci euh, yaatal beeg yooyu peut-être que comprendre woon nga règle bi mm. voilà wallahu ta'ala mm, après c'était euh, pour la douche euh, parce qu'on a vu que la douche elle était pas que c'était pas une sunna pour ceux qui n'allaient pas à la prière du vendredi il qu'on a dit ça que c'était pas une sunna et euh, loolu loolu gis-gis la ci biir waxoon nañ la ne wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim ndax dafa nekk sun na pour ñëpp wala déet voilà mais li ñu retenir woon effectivement mooy ne euh, sunna la boo xamante ne euh, bu muñ feddaliku la maanaam bu feddaliku la boo xamante ne day mujj nekk lu war su fekkente ne comme ni ko xanaa bi lay di waxee rahmatullah alayhim su fekkente ne. Euh, maam day mujj nekk lu war su fekkente ne euh, nit ki dafa ñàkk wala mu jóge ci liggéey boo xamante ne euh, dafa laaj coono yu bari wala mu ñàkk wala boog mu taq wala yu mel noonu am amma ñi nga xamante ne meluñu noonu ñooñu comme ni jumhur wax rek lay mel ci ñoom rahmatullah alayhi mooy ne sunna rek lay nekk amma ñi nga xamante ne ñoom ñëwuñu ci jumaa ji tamit maanaam comme muy musaafir yi ñi nga xam ne ak jigéen ñi ak ñooñu maanaam sàmmonteeg sunna bis bi ci boppam moom mooy li gën comme ni ko xanaf yi di waxe rahmatullah ala al jamii wallahu taala alam maanaam ngir ne jaamu yàlla la moom ci jëmmi boppam rek maanaam cangaay kooku ci bisub àjjuma bi comme sunanul fitra yi maanaam sunanul fitra yi euh, le fait ñu waral a leen weyi ci bisub àjjuma maanaam moo gën naka noonu le fait ñuy wàññi li nga xam te mooy naanu yi euh, mooy moustache yi maanaam wàcc ko loolu wàññi ko ba mu nuroog loolu tamit ak wat li nga xam ne mooy karaw poqataani ak karaw naq yi ak yu mel noonu yooyu yëpp ay sunna lan yoo xamante ne eh, ngir bisub àjjuma la maanaam def ko bisu àjjuma moo gën def ko ci beneen bis bu mu mën a doon mu nekk eh, lu ñuy def ci juróom-ñaari fan yu ne loolu moom moo tax cangaay li bu dugg ci buntu boobu eh, ci généralité maanaam ne kon moom moo tax mu dugg ci loolu moo tax ne ñi nga xamante ne même demuñu àjjuma te ajjuma waru leen itam loolu moom mooy wane ne moo gën dëgër insha allahu taala euh, wallahu taala alam euh, après la question c'était euh, donc même si on l'a pas dans, dans ce livre c'est quoi le, le dans quel on a un qui montre que on peut loolu gisoon nañ ko si en fait euh, euh, gisoon nañ ko ci kitaab mawaaqitu salaa gis nañ ko maanaam moom déedéet bul ne gisuñu ko ci livre gis nañ ko si gis nañ ko voilà ci kitaabu mawaaqitu salaa mi ngi ci Sahihul yi bi romb nañ ko ci xadis yi ñu romboon xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma voilà ba ba ba mu ne euh, euh, ba gisoon nañ tamit wax ne li ci Sahih imam Muslim tamit ñëw na ci ba Abdullah ibn Shaqiq ne bi ma ko déggee seen Abdullah ibn Abbas wax ko radiyallahu bi mu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli na ñeent maanaam juróom-ñaari rakka ak juróom-ñetti rakka fii ci Madina te xi te nekkutoon taw nekkutoon ragal maanaam te du situation d'insécurité du du tamit tukki ci yeneen riwaayaat yi loolu gisoon nañu xadis yooyu voilà te voilà loolu euh, ba ba ba mu ne dama ko dégg euh, mu am lu lu mu def sama xol bi ko bi ma ko dégg euh, Abdullah ibn Shaqiq ne affaire bi xawoon na ma jaaxal ma dem laajte Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ma dëgg la Ibn Abbas wax na dëgg radiyallahu anhu ma xadis boobu gisoon nañu wallahu taala alam um, Par communication, c'est dit dans le. Quand on dit que c'est. Euh, euh, Wajib. Euh, en fait, pour le football, à un moment, on a dit que. on a parlé de, euh, de Wajib et de Farada dans le chapitre du vendredi. fait, parlé de, Wajib et de, et de Farata dans, du vendredi. Pour, Wow. euh, pour, euh, pendant la, le Donc euh, la question c'était euh, est-ce que du coup, euh, parce que dans, la, prière, on avait dit par exemple quand c'est wajib pour, euh, pour les malikites et shafites, on, on par exemple. dans waaw waaw waaw mais mais fii nii. ci xutba. waaw mais non non non xutba dafa wa c'est-à-dire que charte la moom non non charte la ci juma mm-hmm. dafa war ci ajjuma. oui ça c'est le dañ koo tere loolu kenn du wax di wax ci biir xutba bi loolu kenn du wax waaye ak maanaam. Euh, pour ñu mën a wax lii waajib la wala farata la maam dafa war wala farata la il faut que mu nekk lu ñuy def mais bu dee lu ñu tere la kenn du wax farata la wala waaye dañ naan daa xaraam wala dañ koo sib wala ñu tuddi karaxatu tahrim wala yu mel noonu mais kenn du wax kenn du wax euh, ci mbir mu ñu tere kenn du ci wax wala kenn du ci wax waa waa waa waa waajib wala farata

waaw lool la maanaam nit ki jul maanaam nit ki buy nit ki ne ci jumaa ji suy wax ci biir xutba bi ndax mën na ko voilà ndax mën na koo dabaatal loolu amuluk dabaatal doo def dara da tuub rek loolu mooy dabaatal bi wallahu taala alam Mmh. Le, dans les deux coups de par exemple, euh, euh, en français, est-ce que l'imam il a droit de faire le même coup de en français Waaw c'est-à-dire que. Il n'est pas obligé de faire deux contenus différents. Non obligé wul. su fekkente ne par contre mujjantal gi comme niñ ko gisee woon maanaam ci mbir yi. Euh, maanaam bu dee côté làkk bi kese parce que yow côté làkk bi rek nga wax pas contenu bi ci jëmmi boppam maanaam côté làkk bi ñuy làkk effectivement nit ki mën na làkk arab ci benn xutba làkk tubaab wala wolof wala euh, pulaar ci beneen waaw même contenu bi waaw waaw waaw non mais attention mais par contre il faut que deuxième bi am ñaan foog mu am ñaan waaw comme voilà comme ni mu nekkee mazhabu Shafi'i ak Hanbali rahmatullahi alayhim wallahu ta'ala a'lam. Euh, ensuite, c'était euh, donc pour euh, le début de la prière du vendredi, donc ça c'est clair par rapport au début de Teshuvah selon chaque mazhab. Mais la question c'est donc on a dit que quand on commence la jeûne, il faut que l'imam soit assis. Mais la question c'est entre le début du, du Teshuvah no est euh, bu ko neex lay monter heure bu ko neex lay yéeg mais il faut que moom bu yéegee ba toog ci la ñuy doog a nodd maanaam imam bi du ñëw déedéet day ñëw ñi mu romb da di nuyu daal di yéeg <coughs> toog wala boog mu dem ba yéeg ba toog jàkkaarloo ñi ci des ñëpp nuyu leen su defee loolu noddukat bi nodd su noddukat bi noddee moom mu xuy taxaw xutba xutbaam dem toogi dem dem dem wàcc dem julli mais balaa ñuy noddu il faut que zénith bi am ba pare voilà mais loolu mooy li gën a wér mais comme ñu ko gisee xanaa bi lay rahmatullah sukkandiku jàpp suñu loolu comme ni ñu ko waxee loolu leer na Oui, parce que eux, c'est Voilà, voilà. Exactement. Mais voilà. parce que comme on a dit que les anges qui écrivent les noms des personnes s'arrêtent au moment où l'imam rentre, ouais. c'est pour ça que je cherchais à savoir quand est-ce est qu'il y a des règles pour que l'imam rentre. Parce que sinon, on sait pas quand est-ce que s'arrête euh, l'inscription. Waaw malaaka yi ñu bind rek imam bi aussi day sàmmoon teeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa dëkk bi. Hmm. ak seen ay waxtu ak seen jamono ak naka la ñuy maanaam loolu yëpp dañ koy sàmmonteel hmm, Allah ta'ala euh, après l'autre euh, l'autre euh, question c'était euh, la personne qui nous salue pendant le khutba on cœur waaw. Euh, mais après par exemple quand on nous salue comment on le, on le priorise par rapport au hadith sur la salutation que c'est obligatoire de répondre à la salutation. non parce que nuyoo farata la nga fay ko mais ci ay conditions tey par exemple sooy jaamu sooy sooy sooy sooy suñ la fekkee nga toog maanaam jàppoo defoo dara ñu nuyu la. bu boobaa ngay toon ngay bañ a ton xanaa gisoo ni yenente bi sallallahu alayhi wa dafa fekk muy jàpp am ku ko ñëw nuyu fayu ko mu bàyyi ba jàpp ba pare doog ko fay keneen ki ci des daf ko fekk mu euh, euh, euh, jóge ci wanag wi mu jàpp mu nuyu ko fekk mu daal di tiim ba pare doog ko fay mais fayu ko ci saa si ànd ne li mu nekkoon maanaam fay googu noonu du woon maanaam maanaam tiim googu ak njàpp googu du woon farata te euh, bi nga xamante ne nit ki mën na maanaam nit ki dafay masalan di julli ñu ñëw nuyu ko kooku du fay parce que julli dafa am euh, maanaam xarmal la maanaam comme li al li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam tahrimu at takbiru maanaam xarmal gi mooy kàbbar gi kon kooku bu jul buy julli bu bu xarmaalee maanaam bu kàbbaree ku ko nuyu du ko fay ki noonu nag noonu la demee mbooleem ñi nga xam xamante ne comme kii di xutba tamit kii kii di kii di déglu xutba bi moom tamit du fay kooku tamit du fay parce que su fayee day nuyoo day wax xanaa gisoo ni dañ ko tere sax mu digle lu baax tere lu bon ànd ak ne loolu moom mooy symbole bi gën a mag ci symbole yu jullit ñi comme li alquran wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yéen a gën ci xeet yi yàlla génnee ci nit lu tax parce que da ngeen di digle lu baax te da ngeen di tere lu bon te da ngeen a gëm maanaam nga gis ne digle lu baax ak tere lu bokk na mooy nit di wax ci bisu àjjuma bi nga naan ko noppit ànd ak ne loolu li muy nekk nekk farata borom maanaam foofu noonu daf dafa nekk lu ñu xaraamal loolu lan ngay wax maam bu fekkente ne loolu moom la ñu wax ne ku ko def yow ci sa bopp amuloo juma lan ngay xalaat ci fi nga xamante ne dañ koy nuyu asalaamaaleykum mu naan waaleykum salaam te euh, euh, te te pourtant li nga ko digal c'était pour que justement jumaa ji euh, nit ñi mën a wax ci jumaa maanaam nit ñi mën a julli julli gu normal nit ñi mën a déglu xutba bi ci ci lu normal te su fekkente ne loolu dañ ko permettre oon ku ñëw rek maam ku ñëw salaamaaleykum waaleykum salaam xattaa lurul ajjuma sax xattaa lu dul ajjuma tey jotaay bii nii ku ñëw bu ne asalaamaaleykum kenn du ko fay parce que day perturber jotaay bi parce que jotaayu xam-xam kenn du ko perturber nit ki bu tey moon di jàng alquran bu ñëwee nuyu ko fay gi du farata ci moom bu ko neexee mu continuer jàng alquran su ko neexee mu fay maanaam fay gi fi muy nekkee lu war mooy jamono ji nga xamante ne nit ki daf koo fekk ci situation boo xamante ne fay gi dafa waroon de bokk na ci li nga xamante ne mooy teggini jàng alquraan euh, comme Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu ta'ala na kenn ci buur kenn ci nitu yàlla yu mag euh, kenn ci buur yi daf ko romb euh, nuyu ko bu mu ko nuyoo fàtte naa kanat la mais ci salaf yi la mooy ñu njëkk ni mu nuyu ko fekk muy wax ne maa ngi lay dégg mooy ci al wasaaya yi wasaaya al mu ne moom Seydou Mouhidine ibn Arabi radiyallahu mu ne maa ngi lay dénk tamit di booy jàng alquran benn saar boo ko tàmbalee bul arrêté ba keroog nga koy jeexal parce que kenn du wax ak yàlla ba noppi di ko dagg maanaam wala yàlla di wax ak moom mu koy dagg mu ne mu joxe exemple boobu nga xam te ne nitu yàlla boobu bu buur bi da koo romb muy jàng alquran mu taxaw nuyu ko fayu ko mu jàng alquran am ba noppi pare mu ne ko lu tax ma nuyu la ba pare fayu ma ñu jox ñu junj ko maanaam mu naroon a mer mu ne ko est ce que jàpp nga ne yelloo na may wax ak ki nga xamante ne mooy sa sang yow nga ñëw mooy wax ak yow mi ngi mel ni yow kenn ci sa jaam yi ngay wax ak man kooku sa jaam kenn ci sa jaam yi ñëw wax ak man ma dagg yow wax ji ma doon wax ak yow bàyyi la moom wax ak moom ba pare est ce que loolu jàpp nga ne yelloo na buur bi jooy ne ko wax nga dëgg maanaam loolu tamit ak yooyu yëpp nag dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne ak zikar yi yenn zikar yi d'ailleurs ñëwee ba ci wird yi ñun yi ñuy wird ci tarixa tijaaniya da ngay gis ne Seydi Muhammad eh, kii eh, ku mel ne Seydi Nazif yi radiyallahu anhu dafa yamale maanaam dafa ne eh, bu dee wird wi nag bu ñu la nuyoo aleykum mën ngaa fay waaye li nga xamante ne moom mooy liñ gis ci yeneen téere tarixa bi li ci gën a dëgër amaan na incha allah mooy ne xattaa loolu doo fay parce que zikkar boobu noonu dafa nekk lu ràññeeku te maanaam nit ki day dagg gi koy dagg ci buñ ko nuyoo maanaam fay googu noonu bu fekkente ñi ngi koy ñi ngi koy mën a def rek que su fekkente ne nekkutoon ci loo xamante ne daf koo préoccupé ci diggante ak borom subhaanahu mais déjà nga dagg ko élan bi mu nekkee woon mu dagg ni mu doon ki maanaam loolu imaginer bu la fukki nit ñëw ku nekk ñëw dugg ci jàkka ji nuyoo salaamaaleykum ñëpp na waaleykum salaam mais imam bi kan moo koy fay kan moo koy kan moo koy kan kan kan moo koy déglu perturbation boobu te kii ne woon sa waay noppil kooku ngir ne moom le fait que mu ne waaji noppil loolu dañ ne dafa perturbé moo tax <coughs> ñu ne ko amoo juma waxuma laat kii ñëw dugg si jàkke ji naan asalaamaaleykum ñu naan ko waaleykum salaam xaw ma xam leer na de voilà wallahu taala alam بدل ابن عمر الأموي C'est qui Ahmad ibn Usama ban si ah Hamad <laughs> waaw parce que ñoom ay waa kii lañ Médinois kii nekk kuuf yi mais mën nañ gisee fu nekk maanaam buñ nee la diw mi di mën nañ gise période aj en waaw mais xam nga maanaam ñoom seenu gise boo xoolee période seen dund jamono jiñ dund jamono la joo xamante ne gise gi mën na bëri seenu gise mën naa bëri mën nañ gise période ak rien ko période ak mën nañ cee gise donc le fait que kii Madina la nekk ke nekk Makka loolu kee nekk Kufa bokk loolu du du kiiwul euh, amul amul dara lu mu wàññi maanaam ci seen possibilité mën a gise ak possibilité jàng parce que xam nga borom xam-xam yi dañuy def bu ñu ñëwee ak dañ dañuy toog samp ay jotaay xam-xam ñeneen ñi nga xamante ne ñoo jóge ci yeneen réew yi mën a jëw jàngee ci ñoom xadiis yi loolu dafa daan dafa daan dafa bëri lu daan am xattaa ba léegi jamono ji loolu day am naka noonu tamit mën nañu mën na nekk maanaam moom mën na tukki euh, mën na tukki dem wala. moom la waaw. non mais pour savoir que c'était pas un autre. non non non du keneen moom mii la. Ah, parce que tu l'avais dit comme si c'était une évidence. waaw waaw mais moom la parce que moom mooy mooy sëriñam. Hmm. Euh, qu'ils ont un degré d'importance Est-ce que par exemple, pour les personnes dont la prière en groupe n'est pas obligatoire, euh, comment est-ce qu'ils le priorisent par rapport à la prière en groupe Parce que par exemple, euh, si on n'est pas à la mosquée, mais qu'on a largement le temps de faire euh, la prière et après de faire euh, euh, la prière obligatoire, mais que euh, les autres personnes ont déjà commencé la obligatoire, mhm. est-ce que nous, on se dit, par exemple, on a largement le temps Quand je dis largement le temps, c'est il y a au une heure encore, une heure et demie de, temps, quoi. Je veux mhm. dire. Est-ce qu'on fait notre euh, prière de Fajr parce qu'elle a un degré important après on fait la obligatoire mhm. est-ce que du coup on fait, on obligatoire et après la. julli mbooloo mi comme li yeneen bi wax saa sam iza uqimatis salaat fala salaata fala salaata illa al maktuba bu ñu taxawalee julli amul benn julli bu war a am lu dul bi farata bi war loolu moom moo tax julli gi war yi moom la jox priorité ci kaw yeneen julli yépp su fekkente ne nag mën nga julli sa ñaari rakka da ngaa nekkoon ci sa ñaari rakkaay fajar te mu leer na ne imam bi wala imam bi mi ngi tari saar te day tari saar bu gudd te ni nga ko xamee nga nga daal di julli sa ñaari rakkay fajar ñëw mën koo dab bu boobaa mën nga ko def mais su dul loolu rek da ngay daal di julli li nga xamante ne maam da ngay ñëw nga kàbbar nga fekk ak nga ndoo ak imam bi euh, ngir mën a dab maanaam xattaa bu la doon benn rakka moo la naroon na rëcc sax loolu boo ko doo mën julli ñaari rakkay fajar yi maanaam il faut nga jox priorité julli bi nga xamante ne mooy julli bi taxaw mooy julli farata bi soo taxa tegee joxe priorité julli farata gi suñu sëlmalee bu boobaa mën nga daal di jóg julli ñaar rakkay fajar yi ci saa si wala boog nga xaar ba jant bi jóg wala nga xaar ba jant bi jóg nga doog ko julli wallahu taala mooy ci jul bésu àjjuma ki nga xam ne nekkul ci xaalu janaaru bu fekkee moom day sangu quand même pour roy euh, sunna bi balaa muy dem julli est-ce que day jàpp après mu jàppaat pour dem juma wala sangu bi euh, loolu bu boobaa dafay aju ci naka la sangoo cangaayal farata su fekkente ne dafa sangu cangaay cangaay bi nga xamante ne mooy yaram bi yëpp tooy ak yu mel noonu bu boobaa fokk mu yéene fokk mu selon mazahib bi maanaam dafa am ay teqantal yu yu bari yu ci am yoo xamante ne boo dinañ dañ koy jéem a tënk euh, su fekkente ne par exemple ñi nga xamante ne ñoom tartib bi toftale gi diggante farata yi nekkul farata mais sunna la comme mazhabu xanafi yi ak maliki yi rahmatullahi alayhim ñooñu loolu buñ ci yéene waalee sangaayal fara bu ñu ci yéene waalee jàpp dana mën a baax waaye nag bu boobaa fokk ñu tooyal seen bopp massa seen bopp fokk ñu tooyal seen loxo massa seen bopp maanaam sotti gi ñuy sotti rek du doy ba pare il faut ñu yéene cër bu nekk bañ koy raxas mu yéene waala ci njàpp li nga xamante ne mooy yëkkati toj gi loolu benn la euh, ñaareel bi ci des moom mooy tey su fekkente ne nit ki day sangu cangaay gi nga xamante ne nag day ak njàppal benn benn maanaam ngir ne njàppal benn benn yi ñuy jàpp ci biir cangaayal farata du jàpp de déedéet maanaam cër yi njàpp yi la ñuy raxas jiital ko parce que ñoo gën a tedd ci jëmmi doomu aadama ci ñu jiital ko maanaam ci biir sangu bi la bokk maanaam damay sangu bu ma raxasee sama xar kanam raxas loxo yi maanaam bopp bi ak tànk yi ma jëkk ko raxas moo tax foofu bopp bi doo ko masaa danga koy raxas parce que du jàpp en fait da ngay njëkkee cëru njàpp yi loolu lay tekki ngir ni cëru njàpp yi ñoo gën a tedd ci doomu aadama ba pare soo paree loolu yeneen partie yi ci des yi ngay raxas nga njëkkee ci wàllu ndeyjoor yi doog ci teg wàllu càmmoñ ji ngir ne ndeyjoor moo gën a tedd càmmoñ mbir mi noonu la demee awaam yu bari nag fi ñuy juumee dañoo jàpp ne mbir mi am jàpp la ci jëmmi boppam bu beru bu nekk ci biir sangu ko farataal bi déedéet. maanaam ak cangaayal farata la sauf que dañuy jiital cër yi nga xam ne ñooy cëru njàpp yi ngir ne ñoo gën a tedd bu fekkente ne nag loolu su ma koy def ma yéene waale ci jàpp bu boobaa bu ma yekkee sama bopp bi damay masaawaale sama bopp après ma raxas sama tànk après nag ma daal di raxas yeneen partie yi ci bañ a laal awra ngir ne loolu day daal di tojaat njàpp li loolu su ma su ko nit ki julli nit ki sangu cangaayal farata defee euh, te yii bi maanaam bi muy raxas cëru njàpp yi daf ci yii ni waale jàpp bu boobaa dana ko mën a jariñ mais est xam nga ni tey nit ki tey su aw doon sangu cangaayal farata jàpp benn benn yooyu mu yéene ci jàpp te fekk dafa amee janaaba wala muy jigéen ji doo a pare ci mbërëgam mu yéene ci jàpp loolu tekkiwul dara tekkiwul dara lu tax tekkiwul dara parce que foofu càngaayal farata mooy liy yëkkati toj gi waaye njàpp du yëkkati toj googu mais bu fekkente ne nag suy cangu càngaayal farata gi nga xamante ne yooyu yu ñu sopp la du sunna la comme bu àjjuma ji bu yéene waalee jàpp bu boobaa dana tekki dara waaye nag bopp bi bu ci yekkee daf koy masaa mën na koo raxas waaye faw mu masaa ko ndax bopp dañ koy masal mm-hmm. après mu daal di raxas tànk yi bu boobaa mooy jàpp waale na na bañ a defaale nag lenn lu yàq jàpp bu boobaa du soxla jàpp wat ci ginnaaw alors ko bu dee cangaayal farata bu normal bi la balaa njàppam di toj il faut que mu raxas mu gën a maanaam il faut que li ko dese maanaam wala boog li mu jot raxas ëpp ceeru jëmm ji maanaam bu ñu xaajee jëmm ji ñetti xaaj yu tolloo il faut que li mu jot a raxas ëpp benn xaaj bi bu boobaa su njàppam tojee maanaam su amee lu toj njàppam lu mën a toj njàppam ci normalement bu boobaa ci lañ koy laajaat ko bu sa cangaayal farata jeexee na nga dem jàpp ci waat ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam la mu waxoon ne ak sulusu kabir wala ci beneen rawaay wax sulusu kabir ci hadis sayyidina euh, Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu ta'ala anhu nekk ñaar saxexe ne ko ceer bu lu bari la maanaam moo tax

xuppoo raggu bu jeex gallax di ko sarax di ko fiiru mu jeex boobu mooy bi gën a yomb boobu gone yi sax mën nan ko moo tax sangaayal farata dafa bokk ci mbir yi nga xam ne xale yu ndaw yi sax mën nan ko voilà pour préciser parce que lii wolof yi di faral di wax sangaayal farata dafa métti yu bari mënuñu ko nu kii loolu amul ah maanaam loolu xeetu mit la rek ak di bëgg a wax voilà loolu amul léeg-léeg sax dégg sëriñ buy def discours bëgg a gëmloo nit ñi ne moom mbir yi ñor na ko muy wax la naan leen càngaayal farata lañ koy jàngale parce que càngaayal farata gone yi maanaam ñu bari mënoonu ko te dañ koy rusalaat mais càngaayal farata gone yu ndaw yi mën nañ mooy dañuy yéene ci biir ndox mi boo leen tegaloon fii benn paan nga dugg sotti ci ndox dugal leen ci biir ñu sangu càngaayal farata maanaam mooy ne dañuy xuppoo ndox mi raggu gallaxndiku sarandiku fiiru jeex na mboolem boroom xam-xam yi ci àdduna bi la ko dale jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba yamono ji ñu nekk d'accord nañ ci ne kooku cangaayal farata boobu mën na léegi mu des boobu càngaayal farata mooy bi nga xamante ne moom mooy euh, bi gën a bi gën a simple bi gën a euh, bi gën a yomb boobu bu ko defee effectivement il faut que pour loolu mën a wéral njàppam du mën wér ci mboolem mazhab yi ci ñaari mazhab la mën a wér ci ñeent yi muy mazhabu xanafiya yi ak mazhabu maaliki yi rahmatullah lu tax parce que toftalee gi ñuy toftale diggante farata jàpp yi du farata waaye cër bu mu ci yegg si day yéene ne mi ngi koy raxasaale ngir jàpp loolu lañ wax ba noppi ah, bopp bi da koy mas dina ko masa hmm. su fekkente ne nag mbir mi du loolu mooy dafa sangu càngaayal farata bi nga xamante ne day njëkk raxas parties yi nga xamante ne ñooy eh, awra yi et cetera doog a euh, def maanaam raxas cëri njàpp yi benn benn comme li ñu naan jàppal benn benn ainsi de suite bu boobaa bi muy raxas cëru njàpp yooyu da ci yéene waale jàpp bu yegsee ci bopp dana ko massa et cetera bu boobaa effectivement su sangoo càngaayal farata jàppam loolu jàpp waale na en même